indi na ko ci ñetti bërëb waaw xadiis bi dafa am solo lool waaw dafa am solo lool xoolal <laughs> kitaabul imaan yi la ko njëkk indi muy xadiis numéro trente baabul maasi min amril jaahiliya buntu ko ne gis nga al maasi bàkkaar yi mag yooyee mooy yàlla yi loolu ci mbiru jaahiliya la waaw <laughs> waaw ak ñim jë mu ne haddathana indi na ko foofu waaye indi na ko ci kitaabul itqi baabu qawli nabi sallallahu alayhi wasallam al-abidu ikhwanukum fa at'imuhum ak kitaabul adab baabu ma yunha min as-sibab wal-la'n kon al-imam al-bukhari fi mu ko njëkkandi rahimahullahu ta'ala mu ne haddathana kitaabul iman baabul ma'asi min amril jahiliya mu ne haddathana sulayman ibn harb mu ne nekk nañu suñu sëriñ di Sulaymaan ibn Harb di Sulaymaan ibn Harb ibn Bajiil al-Azdi al-Waashihi Abu Ayyuub al-Basri al-Qaadi juge la woon rahimahullah génn àddina 224 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanaa Shu'batu mu ne ki ñu nettali mooy Shu'ba Shu'batu ibn al-Hajjaaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistaam al-Waasiti al-Basri amiirul mu'miniin génn àddina côté année quatre-vingt yi ci wute bu yàgg bu bari bu am entre quatre-vingt-deux ba quatre-vingt-sept ay wax la muy amirul mu'minin rahmatullahi alayhi an waasilin al ahdab mu jëla ko ci kuñ naan waasil al ahdab di waasil ibn hayyan al ahdab al asadi al kufi rahimahullahu ta'ala ah, génn àddina la cent vingt rahmatullahi alayhi am na nag ñu loolu it am nañu ko wax rahmatullahi alayhi an marur moo ko jële ci al-Ma'rur da al-Ma'rur ibn Suwayd al-Asadi Abu Umayya al-Kufi rahmatullahi alayhi moom waxoon nañ la ko ne ay eh, Amash jële na ki moom ba pare ne man ba bu koy gis cent vingt ans la am ah. <laughs> voilà akbar côté année kii euh, quatre-vingt yi ci la génn àddina radiyallahu ta'ala rahimahullah la mu ne laqiitu Abaa Zarr rabada voilà wa alayhi hulla wax na mooy fam newoon mooy jaamam boobu rek mu newaloon voilà euh, bon nan la tudd loolu imaam al-Haafiz mu ngi koy lijjanti <laughs> kene kooku nan la tuddoon dëgg-dëgg ki nga xamante ne nii mooy euh, jaamam boobee nga xam ne mooy xulaamam boobe hmm? euh, léegi bon waaye loolu boo demee foofu Euh, di nga ko di nga ko di nga ko fa gis léegi mu ne kon damaa fekk euh, mooy rabada fam ne woon rek moo xam ne Seydina Ousmane fa la ko waxoon ne ko waxu woon sax mu dem foofu dana ko woon rek in shi'ta tanaxayta euh, waaye bul sori mooy bi mu amee problème Sham rek ak Seydina Muawiya ci wàllu zakat yeeg yooyu naa Ousmane woolu ko déglu ko mu wax ba pare mun ne ko bul delluwaat foofu foofu moom boobu demaatee ay problème kese am mooy ay xëccoo diggante euh, moom ak Seydina Muawiya déggoowuñu woon te moo doon gouverneur foofale moom Seydina Muawiya radiyallahu mu ne ko léegi nag nekkal foo xam ne dandul Medina tuut mais bul sori voilà moo taxoon mu dem Rabada te yonent waaye saa moo ko waxoon ne ko woon ida balaatil bul alwi al bunyaana sal al bunyaanu minha Abu Dhar parce que yonent xam na Abu Dhar tempérament am ak ni mu man ni mu mel waaw mu ne ko bu dee kër yi ñu ngi avancé di avancé Medina dëkk baa ngi yokk ba àgg fi nga xamante ne mooy Sala mooy <laughs> montagne bu mag boobu <laughs> nga xam ne day ñëw ba ci suufu xandaq da koy gis foofu waaw akbar Sala côté yooyu ah mu ne ko boo ñu accès foofu na nga génn ndax xam na ne moom nekk ak yi ak ni njaay ni ñuy doxale yu bari du ko du ko mën a supporter voilà moo tax mu ne man buñ man ne woon luñ ma kuñ ma jiitaloon sax waaw man dinaa waxoon ko euh, ki Ibnu Wahb euh, taalibe ba ko fekkoon Rabada kii itam Rabada la ko fekk almaruur nee na man damaa dajeeg Abu Zar Rabada mooy da ko faa fekk ndax foofu la ne woon wa la xulla wa ala ghulamihi xulla mu ngi doon complet ko euh, ghulaamam bi door complet fa sa'altu an dalik léegi boo est-ce complet dëgg-dëgg la woon Oh, ainsi de suite imaam al-Hafiz mu ngi koy leeral fi fii boo bëggee lu gën a yaatu damay ragal parce que maa ngi xool bi taxriij eh, bi yiñ ci war a gis saa bari te eh, àggagul quoi moo tax fa sa'altu an zaalika ma laaj ko fa qaala inni saababtu rajulan fa ayyartuhu bi ummi fa qaala linnabi saa saa yaa Abaa Zarr ayyartahu bi ummi gisoo na damaa saababtu waxu mooy dafa jote woon ak moom nekkul moom kese moo wax waa am na lu ko wax mais ko wax li ko kooku wax. bokkul ak moom li mu wax mooy waaj wax na ko lu ñagas waaye waxu ko loo xam ne lu génn gaam la voilà voilà mais sauf que moom nag moom da ko moom Abu dafa wax waa ji daal di koy ŋàññe ci yaayam nee ma ma ma ma ŋàññe ko ci côté yaayam quoi fa qaala li an-nabi nee na yeneen saa sam ne yaa Abu Dar Abu Dar ba ma dajen ko ah yartahu bi ummi yeneen saa sam ne ma yow da nga koo ŋàññe da jaare ko ci yaayam laaj la nee na mu ne ko riwaay bi waxul lool dina leeral yeneen yi riwaay mu ne ko innaka mru'un fiika jaahiliya ixwaanukum xawalukum ja'alahum allahu tahta aydikum faman kaana axuuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul walyulbishu mimma yalbas wala tukallifuuhum ma yagh alhamdulillah ma yaghlibuhum fa in kallaftumuuhum fa a'inuuhum gis nga fii ni mu ko ëndee nii léegi nañ xool bi nga xamante ne nii mooy kitaabul iqti dañuy gis yëpp yi mu indi bala ñuy jaare ci ñeneen imaam muslim ak yooyu euh, après kitaabul iqti bon jarul ñuy jaar ci Aadam ibn Abi Iyaas la ko jële mu jële ko ci Shu'ba même càllale bi Shu'ba côté boobu voilà à partir Waasil mu jële ko ci Ma'rur ibn Suwayd mu ne ra'aytu Abaa Dharr radiyallahu anhu wa alayhi hullatu wa lahu ghulaamun fa sa'alnaahu an dhaalik fekk ñu laaj ko fa qaala innii saababtu rajulan fa shakaanii ilaa an-nabii sallallahu alayhi wa sallam nee na daa ma jàppante woon ci wax waaw benn waay léegi nag moom mu dem daal di may kalaame yonent bay saa saam dem shikaaya ma dem ci yonent saa saam xamal ko ne li ma ko wax neexu ko te tamit jaaduwul voilà malgré ne ay jullit lañ dañu jàppante dëgg la loolu am na mais yenn yi waroo tax ngay permettre sa bopp di wax nit ki nag loo xam ne jaaduwul nee na fa qaala li annabi sallallahu alayhi wasallam ayyartahu bi ndax loolu la def da nga koo ŋàññ ndax yaa ci jaare ko ci yaam summa qaala inna ikhwanakum xawalakum ja'alahu allahu tahta aydikum faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'im ma ya'kul wa liyalbis ma yalbas wala tukallifu ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum ma yaghlibuhum fa a'inuhum léegi nañ jël beneen bi nga xam ne mooy bi mujj fu mu ko indi muy kitaabul adabi baabu ma yunha min as-sibabi wal-la'n mu ne ah, jële ko foofu ci Umar ibn Hafs la ko jële boobu nag al-A'mash mi nga ne moom bi mee woon moom gis naa Ma'rur ibn Suwayd mu ngi amoon cent vingt ans ba pare karaw bopp bi ñuul karaw sikkim bi ñuul moom bii nag moom moo ko jëlee moom al Amash moo ko jëlee ci Ma'ruf moom mu ne ko an moom mu ne an muy jëlee Abu Zar mu ne ra'aytu alayhi burdan wa ala ghulami burda damaa gis Abu Zar sol benn burda jaamam bi tamit sol burda comme moom fa qultu law akhadta hadha fa labistahu kanat hulla lii moo tax ñu naan ma wax ne imaam al-Hafiz mu ngi doon lijjanti est-ce que kooku complet sax Abu Zar jaamam bi est du yére boo xam ne mooy dafa sol yére boo xamante ne nii benn bi da koo sol mais jël daggal ci ci même pièce bi <laughs> complet kii bi tissu bi jaamam bi mu sol mais loo xamante ne ba pare mu teg ci leneen moom itam jaamam bi teg ci leneen mu ko doon wax ne ko mais yow léegi naan ko mais law axadta hada mais yow Abu Dharr yow yaa ngi sol yére boo xam ne yaa sa jaam bee ko la mais pourtant law axadta hada fa labistahu kaanat xulla wa ataytahu sawban axar ne ko gis nga sa jaam bi mooy partie bi nga ko jox yow boo ko jëloon mottali ko diñ ci man a am yére kaw ak complet bu kaw ak bu suuf après yow nga jox ko moom beneen yére utal ko beneen yére boo xam ne boo bokkul ak sa bos sa bos mat waaw dina nekk rek <laughs> fa qaala léegi nag Abu Dar comme euh, expliquer leen nag lu tax muy def lii lu tax lépp lu mu sol moom li jaam moom li muy sol lay solal jaamam amul benn di fa qaala mu ne kaana bay nii mu ne daa mas nekk bay nii wa na rajulun kalam dafa mas a nekk sama diggante man Abu dar ak benn waay kalam wax léegi kooku mooy kan dinañ ci ñëw léegi insha allah wa kaanat ummuhu ajamiya kii nag kii nu mu tudd yaayam étrangère la woon mooy euh, nekkul woon koo xam ne d'origine araab la woon mais ya nag à di dire dañ koy wax koo xam ne même arabe la boo xam ne déggul arabe wala manula déggu làkk bi mais fii kim ci jublu mooy loolu même bu nee yaay si muy wax dégg na arabe ah voilà mooy étrangère la woon mooy du bokkul woon ci arab yi loolu la bëgg a wax mais fa niltu minha léegi nag man nag ma daal di euh, koy wax lu euh, ŋàññe ko jaare ko ci yaayam boobu léegi nag fa zakarani ila nabi mu dem tuddal loolu nag yonent bale saa saam dem kalaame ma yonent saa saam fa qaala lii yonent saa saam ne ma fulaana ne ko yow Abu Dhar ah yow da ngaa yow da nga doon jàppanteeg diw ah laaj la kultu na am gis nga yoneen saa sam ñëwul rek xam nga riwaay biñ am ci Riyad bi daa mel ni da gis rek yoneen saa sam dajeeg moom rek ne ko in euh, euh, rajulan ala adi ne fa zakara annahu saaba rajulan ala adi rasulillah sallallahu alayhi wasallam bi ummi fa qala nabi sallallahu alayhi wasallam innaka imru'un fika jahiliya non loolu yoneen saa sam ñëwul rek wax ko loola da koo laaj gis nga ne ko da ngaa jàppanteeg diw ci ay wax ah mu ma nee na mën a ko waaw xaala mu ne ma afanilta min ummi yeneen saa sam ne ma ah da ndax da koo ŋàññ ci wàllu ndayam wàllu yaayam ah xultu nee na ma ne ko naam ah yeneen saa sam waaw loolu la de waaw loolu de laa def ah nee na bi ma waxee lool xaala ci la ma yeneen saa sam nag ne ma innaka mru'un fiika jaahiliya yow nit nga koo xam ne Abu am nga ci sa biir loo xam ne jikko ju bon la joo xamante ne nii jaahiliya ñu riir ñooñu laata l'islam ñoom ñoo ko amee woon voilà mooy xamiyatu mooy jaahiliyatul uulaa googu am nga loo ci am voilà am nga loo ci fii ka wax ko lépp sa lépp loola déedéet haasha muy lu am loolu waaye am nga loo xam ne ci jaahiliya la qultu nee ma ne ko ala hiini ma nee na saa laa doon wax bi ñuy jàmbale moom ci boppam yëgul woon ne parce que nit bi nga am feebar boo xam ne yow ci sa biir il faut nga dem ci docteur xol yeeg muy sëriñ bu xam tarbiya tarqiya bu xam détecté lool ci yow te man laa faj parce que Abu Dar quand ak fi mu tolloon radiyallahu anhu mais nee na loolu sax man yëguma ko woon ne am naa loolu voilà moo tax nee bi ma yonent saa sallam ne yow am nga ci sa biir boo xam ne ci jaahiliya la nee na ma ne ko waaye yonent bi ala xiini saati hadihi min kibari sin yonent saa sallam loolu dama koo am ànd ak jamono ji may nekk sama waxtu wii ak âge bi ma am ak ni ma ni ma màggee malgré loolu ma àgg fii ci ay at ndekete mbiru jaahiliya mu ngi ci man te ma nekk mag mage nii yoneen saa salam nag ne ko waaw waaw xaala naam waaw loolu noonu ngay am nga ko même bu dee ne mag nga mage nga lool waaye ma ne loolu am nga ko man rasulullah saa sa maa la ko wax ba pare nag mu tegal ko ci ne ko hum ixwanukum ja'alahum allahu tahta aydikum faman ja'ala allahu axaahu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul walyulbishu mimma yalbas wala yukallifuhu min al'amali ma yaghlibuhu fa in kallafahu ma yaghlibuhu falyu'inhu alayhi voilà xoolal fii gën na leeral mu ne après nag ci la ko ne ko hum ikhwanukum ñoom seenu mbokk lañu waaw la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin illa bi taqwa xanaa du borom bi lool loolu la yoneen saa sallam wax bokk ah amul benn ngëneel boo xam ne parce que yow arab nga booy am ci koo xam ne du arab lool boo amee ngëneel boo ko ëppale mooy teet yàlla ca ragal yàlla na nga ndigalu yàlla yàq ak noo soree ay tereem foofu la rawante bi la nekk sang di nekk foofu nga amee nga neen waaye nag sa baay nekk ku mu man di doon waaw hatta bu dee surtout yonent bi saa saam nga te yow yooyu faale woo ko ka ko faa ka ko toppatoo moo la gën fa yàlla xanaa yonent bi saa saam ci boppam gisuñu woon xadiisu Ibn Mas'ud bi man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu képp koo xam ne la la yéexe ci buntu yiw yaak yu kawe ya mooy sa jëf ndax da ngaa gàttañlu ci jëf lu baax na la leer ne du la fa propulser du la fa yëkkati du la fa yóbbu ba askan wi nga bokk ak askan wu man di doon rasuulu rabbil alamin moo ko wax waaw kon nag Ah, hum ixwanukum jaalakum jaalahum llahu taxta aydikum fa man jaala allahu képp ku yàlla def nag walla moo def mu nekk seen suuf autorité a ñoom ñii képp nag koo xam ne boroom bi def na axaahu mbokkam ndax doo man di nekk chefam sa mbokk la ci diine innamal mu'minuuna ixwa ma ne way ngëm yàlla yi dong ñooy ay mbokk kon nag loolu bul yaakaar ne parce que chef nga diw leelu loolu dañ koy teggi du teggee ko ku yàlla def mbokkam nekk ci ronu loxoom fal yut'imhu na ko leel mimma ya'kul ci li muy lekk wal yulbis na koy solol mimma yalbas ci li muy sol wala yukallifuhu te bu mu ko teg ay liggéey minal amal bu mu ko gàtt euh, chargé teg ko minal amali ci ay liggéey maa maa yaghlibu loo xam ne da koy noot fa in kallafahu bu ñëwee ba def lool nag jox ko liggéey boo xam ne gis na ne ah maa yaghlibu da koy noot fal yu'inu alayhi na ko ci dimbali na ko ngir ngir benn part ci liggéey bi mu def ko wala mu ut keneen koo xam ne moom la koy renforcer ngir mu dimbali ko ci voilà waaw kon nii la ko al imaamul Buxaari yi ñett yim nga xam ne noonu la ko ëndee nii la ko ëndee kanta al imaamu Muslim ndax muttafaqun alayhi la moom ñaari kii la ci indi daal di leen tegale comme ni muy def mu indi kitaabul imaan kitaabul aymaan kitaabul aymaan buntu bi surah yi lef lenn surah yi baabu it'amil mamluk mimma ya'kul wa ilbasuhu mimma yalbas mu ne hadathana Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne nettan suñu sëriñ Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdullah ibn Muhammad ibn abi shayba abu bakr rahimahullah al-absi mawla al-kufi al-wasiti al-asl génn àddina la 235 rahmatullah alayhi qala mu ne haddathana waki' mu nekk leen nettal mooy waki' di waki' ibn al-jarrah ibn malih ibn adi ibn furs ibn jumjuma ibn sufyan ibn amr ibn al-harith ibn amr ibn ubayda ibn ruwas abu sufyan ar-ruwasi al-kufi al-hafiz al-asbahani an-Naysaabuuriyul A'war génn àddina cent quatre-vingt-seize rahmatullah ci wute bu ci am ah, qaala mu ne haddathanaa nettal na al-A'mash di al-A'mash Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadi al-Kaahili mawlaa Abu Muhammad al-Kuufi génn àddina cent quarante-cinq ci wute bu ci am rahmatullah alayhi an al-Ma'ruur mu jël al-Ma'ruur gis nañ ko sànq ibn Suwayd rahimahullah annahu qaala mararnaa dañoo romb soit délégation la nekkoon wala moom mu waxe boppam comme naxnu romb nañ bi abi dar bi rabada wa alayhi ñu ngi ko romb foofee mu noon rabada wa alayhi burdun mu ngi yoon benn burda la soloon wa ala ghulamihi mithlu jaamam bi sol lu mel ni moom fa qaal ab burda moom fa qul fa qul naa ñu ne ko waaye abadar waaye yow abu dar radiyallahu law jamaata baynahuma kaanat xulla yow boo dajale woon li nga sol ak li kii jaam bi la ñawal woon ko sa bopp kese loolu doon na nekk complète fa qaala innahu kaana bayni wa bayna rajulin min mu ne léegi gis nga ni muy waxe aka wute boobu bi meree tax loolu dafa meroon rek mer moo ko ci yóbbu woon mais ça ne veut pas dire que mer day teggi affaire yi moo tax yeneen saa salaam malgré ça neewul bon xam naa da ngaa meroon rek liñ koy wax déedéet dana ko innaka imru'un fiika jaahiliyya laa wax voilà <laughs> kon mu ne ko waaw man daa nekkoon sama diggante ak benn euh, sama benn mbokk waaw min ixwaani kalaam kaddu xam ne daa doxoon suñu diggante goo xam ne euh, mooy diggante nit rek léeg-léeg lu yeen àndaan léeg-léeg mu am euh, ñàkk déggoo voilà mu ne wa kaanat ummu ajamiya yaayam nag étrangère la fa yartuhu ma daal di koy ŋaññi di ummi yi jaare ko ci ndayam fa shakaani ila nabi sallallahu alayhi wasallam mu daal di may shikaaya dem kalaame ma yonent sallallahu alayhi wasallam fa laqiitu nabiyya ma dajeek yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa qaala mu ne ma ya Abaa Zarr innaka imru'un fiika jaahiliyya ko loolu gis nañ ko ci riwaaya yow qultu ya rasulallah man sabba ar-rijaala sabbu abaahu wa umma mu ne xoola Abu Dar ne ko nee na mu ne nee na yeneen saa salaam ne yow nit nga koo xam ne am nga biiru jaahiliya bu nekk ci yow. kultu nee na ko may yeneen saa salaam yow ndaw yaa mais képp nag ku saag ku ŋaññi góor ñi ah ñoom itam léeg-léeg dañuy répliquer dañuy fayu daal di tamit ŋaññ boo saag boo boo ŋaññee wax kenn lu metti tem moom dañuy tëb rek daal di dal ci euh, ŋaññ bàyyi kooku ak ndeyam. xam nga loolu moo taxoon yonent bay saa saam ne woon la'ana allahu man la'ana waliday waaw borom bi rëbb na képp ku ay ñaari waajur saaba yi jàpp bii ne saa ki yal'anu aba ah nan la nit ki baayam mu ne mais yasubbu ak yal'anu aba rajul day ŋàññi daal di eh, rëbb bàyyi jaamur ñu rëbb baayam voilà waa ji répliqué sauf que kii mooy waxu ko woon li Abu Zar wax Abu Zar mooy waa ji da koo wax lu ko naqari waaye moom mu répliqué moo tax mu ne ah yeneen saa saa moom ah, ku ŋàññi góor ñi kat góor ñi léeg-léeg boo leen ŋàññee bu ñuy fayu sa yaay lañ mooy dañuy ndax la léegi bi ñu xool lu gën a metti mu wax la ko par ba ay nday nag la gaa yi di di wax ah yeneen saa saa xaala yaa Abu Zar yeneen saa ko ma ne eh Abu Zar innaka amru'un fiika jaahiliya yow nit mi koo xam ne <laughs> yow ak jaahiliya daa nekk mooy façon xalaatin boobu quoi nan la nit di mën a jullit bu correct di nar a jullit kese noonu am na lu mel noonu naan buñ ma ŋàññee après yow nga wax lu gën a ñaaw loolu ah <laughs> ah ne ko innaka amru'un fiika ja hum ikhwanukum mu ne hum ikhwanukum ja'alahumullahu tahta aydikum fat'imuhum ñoom seeni mbokk la borom moo teg ñu nekk seen suuf autorité fa at'imuhum daal di leen leen ñi leel mimma ta'kulun ci li ngeen dee ko albisuhum dee leen leen solal mimma talbasun ci li di sol wala tukallifuhum te bu leen leen gàll maa yul yaxlibuhum lu leen di noot fa in kallaftumuhum bu ngeen nag teg nga leen ab liggéey fa aynuhum na ngeen leen di dimbali kon <laughs> mu ngi noonu allahu akbar allah <laughs> hmm? mu ngi noonu <laughs> Euh, léegi imam Muslim après da cee teg beneen façon mu jële ko ci Muhammad ibn al-Musanna ibn Bashar sëriñ waa kutubu sitta euh, mu ne kaddu yi ibn al-Musanna rahmatullah alayhima moom mu jële ko ci Muhammad ibn Ja'far di Ghundar moom mu jële ko ci bàyyi jiit leen di Shu'ba mu jële ko ci Wasilul Ahdab mooy kiñ gisoon ci riwaa imaamul Bukhari yi anil Ma'rur ibn Suwayd radiyallahu rahimahullah qala ra'aytu alhamdulillah Abaa Zarr wa alayhi hulla wa lahu ghulaamun mithluhaa fasaltu an dhaalika qaala fa dhakara annahu saaba rajulan alaa ahdi rasuulillaah sallallaahu alayhi wa sallam fa ayyarahu bihi qaala fa ataa ar-rajulu an-nabiyya sallallaahu alayhi wa sallam fa dhakara dhaalika lahu fa qaala an-nabiyyu sallallaahu alayhi wa sallam innaka imru'un fiika jaahiliyya ikhwaanukum wa xawalukum ja'alahumu-llaahu tahta aydiikum faman kaana axuuhu tahta yadihi yadayhi falyut'imhu mimmaa ya'kul wa liyulbishu mimmaa yalbas wa laa tukallifuhum maa yaghlibuhum fa in kallaftumuuhum nu alayhi nii la ko ëndee kon mooy léegi eh, eh, lii nii mooy kon gis nga gis nañ ci li nga xam ne mooy li nga xam ne noonu la ko Shaykhaani ëndee nga xamante ne nii dañuy leeral premièrement côté complète bi doon leeral nañ ci que <laughs> li tax imaam al-Hafiz doon wax naa est-ce que exactement complète la woon parce que mu ngi naan eh, dañ ne ko yow lii nga sol nii ba pare solal ci burda nga sol boo xam ne matul mooy du mbubb ak Euh, ba pare yow nga jël ci beneen bu mel noonu defal ko sa sa sa jàmm mais boo jëloon biñ ko defal dalay matal complète après nga jox ko beneen yére voilà loolu lépp euh, bon wallahu taala léegi mu des nag li mu ne man damaa ŋàññanteeg kaana dafa nekkoon bay nii sababtu rajulan waaw léegi foofu euh, mu des kan la quoi ko la <laughs> imam al-Hafiz Hajar bi muy sara xadis bi xadis numéro 30 mu ne wa qiila inna ar-rajula al-mazkur huwa Bilal al-mu'azzin mawla Abi Bakr mu ne am nañu ne kooku noonu mu jàppanteloon Seydina Bilal radiyallahu anhu di noddukatu yonente bi alayhi salaatu salaam nga xam ne Seydina Abu Bakr moo ko libéré woon mooy e, Seydina Bilal radiyallahu anhu te bii mooy Bilal nekk loon jàpp Makka la ko Seydina Abu Abu Bakr daal di woon libéré bu yàgg voilà <laughs> te xew-xew bii Medina la woon voilà léegi Euh, mu ne mu ne loolu war a waa daalika al Walid ibn Muslim munqati mu ne al Walid ibn Muslim moom moo ko soloo <laughs> al Walid ibn Muslim <laughs> munqati loo xam ne dafa dog mooy bon këne Seydina Bilaal la loolu dëgg la am na Walid ibn Muslim de soloo na ko waaye euh, jokkaloowul de voilà moo tax <laughs> ñu bari naan bon kon Seydina Bilaal la mais mooy bu dee ci wàllu càllale moom dëgërul ne Seydina Bilaal la voilà waaw moo tax imaamu Nawawi ci boppam moom ci al-Minhaj dane dane nag affaire bi li feeñ dafa mel ni waa ji euh, kaana abdan quoi voilà mooy li feeñ dane kii nii <laughs> mu ne euh, fa ma mu ne rajulun min ikhwan fa maanaahu rajulun min al-muslimin wa adh-dhahiru annahu kaana abdan wa innama qaala min ikhwani li anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qaala lahu ikhwanukum xawalukum voilà mu ne nag lii li feeñ mooy que ne imaamu Nawawi ci al-Minhaj mooy ne kii nii jaam la woon te xam nga Seydina Bilaal nekkul woon jaam wax naa la ko Makka la ko Seydina naa Abu uh, Bakr radiyallahu anhuma daal di woon libéré kon moom bi Abu Zar bi joteeg moom Medina ki muy joteel kooku li muy gine niru jaam la woon waaw dëgg la al-Walid ibn Muslim soroon na ne Seydina Bilaal la mais sauf que loolu mooy càll loolu dafa dog mooy amul jokkaloowul du wax ju dëgër man na nekk muy Seydina Bilaal mais man na bañ a nekk lool mais imaamu Nawawi ne li feeñ nag mooy kooku jaam la woon mooy jamono jooju amaana sax du Seydina Bilaal lool moo gën a seen te ne keneen la woon koo xam ne jaam la woon voilà loolu <laughs> mu ne léegi nag bu nee bi muy nettali ñoom Suwayd ibn euh, kii Maaruur ibn Suwayd naan suñu sama benn mbokk mu ne lu tax mu wax loolu parce que ren saa salaam moo wax ne ko ne ko ñoom seeni mbokk lañ voilà ne ko euh, euh, li mu wax min yi parce que ren saa salaam moo fàttaleku loolu nga xam ne moom la leen alquran wax innamal mu'minuna ikhwa seede mbokk lañu du jaam mbokk boog deñ na du deñ waaw kon mu ne looloo tax wallahu ta'ala a'lam loolu nag moo tax euh, que ne daa siiw nag ñu naan kooku Seydina Bilaal la ko waxoon euh, waaye lii al imaam al haafid na xajar wax moo ci ne mooy euh, loolu jokkaloowul de moo imaam an-Nawawi da ngaa ne imaam an-Nawawi xamul loolu <laughs> gisul loolu que ne am nañu an Seydina Bilaal la moo tax mu ne wax zahir li feeñ mooy que kii jaam la woon de jamono ji Seydina bu Dar bi wax moom jaam la woon voilà voilà moo tax gis ngeen saa sax ni mu waxee xam nga Seydina Bilaal dafa libre comme tout le monde yor xam yoon yor di ngam kooku du jaam boo xam ne dañ naan mooy yéen leen yilif wala di liggéey lu waka dàngam alors que kii mu doon jàppanteel kooku ab jaam lay niru kooku <laughs> al Walid al Walid ibn Muslim kay lii passé rek ñu doon ay mbiram <laughs> naan meel ndax Imaamul Bukhari kon daal di indi eh, hadis jaare ci yoonam way ñu <laughs> ne la xaaral daa am lu tax <laughs> waxoon nañ la ko dellul foofule kon mu ngi noonee kon loolu la quoi wallahu ta'ala a'lam eh, léegi nag eh, kon mu ne da ko parce lool li nga xam ne nag loolu la ko waxoon fa ay yartu bi ummi al imaamu uh, uh, kii uh, alxaafiz rahimahullah mu ne wa fii riwaaya qultu lahu mu ne nee na am na benn riwaaya boo xam ne dana ko yabna sawda dana ko yow doomu ku ñuul ki voilà moo yaayam ab noir lool voilà mu ne ko yow loolu la ko Abu Dar waxoon voilà mu loolu la neen fa ayyartuhu ma daal di koy ŋaññi jaare ko ci yaayam waaw mooy yow yow yow yow yow yow yow doomu nit ku ñuul ki rek voilà nee na loolu laa ko waxoon voilà léegi nag loolu la ko yonent bay saa saa wax nag ne ko é eh Abu yow da nga koo ŋàññe parce que yaayam nàngam la ah mooy ñu gis ñun <laughs> ah <laughs> ay eh naar yi ni ñu saltee naar yi nangam ak nàngam ñoom tamit ah ah, ah noir yi nàngam nàngam koo dem rek loolu <laughs> woote nag <laughs> voilà <laughs> hmm? waaw mu ngi noonu te loolu da gis ne mooy Abu Dar dafa jéggi dayo ci li mu wax parce que am na lu mu ko moo tax mu ne saab mu ne ko sababta te lool lu ñuy defante la voilà <laughs> waaye sauf que kee malgré loolu mooy li mu ko wax jéggiwul frontière quoi alors que moom li mu wax daa garaw moo tax lu garaw la loo xam ne waa ji ma nga ko wax yoneen saa sam da koo jàpp ba ba mu dajeeg moom ne ko Abu Dar yow da ngaa daje joteeg ni diw mu ne ko waaw mu ne ko da nga koo ŋaññi ci yaayam naan ko da nga koo nga koo ŋañ jaar waaw moo tax di ŋaññi nit ñi di jaare ci seeni loolu ñu koy def mooy képp koo gis fu mel noonu xamal ne jaahiliya moo nekk ci ñoom voilà voilà wal iyaazu billah kon loolu da gis ne Seydina Mawlana Abu Abu Abu Abu Zar radiyallahu anhu ah <laughs> malgré li mu wax moom daa jàpp ne waaye yoneen saa salaam comme niñ gisee ci waa imaam Muslim bi ah ñi ki kat boo góor ñi kat buñ leen ŋàññee dañuy ŋàññ ah man sabbar rijaala sabbu aba <laughs> abaahu wa ummahu yeneen saa salaam ne ko looloo ci loolu ci boppam mooy wane gré waaw di ŋàññi nit parce que may diw wala naye may diw wala ay maama may diw waaw de toute façon yéen yéen yéen manjaaj yi nii kese de mooy wane ne waa jooju ak fu man di tollu kooku te amul ne daa meroon tax wala non <laughs> innaka mru'un fiika jaahiliya waaw al nag mu ne wa yadharu li min abi dhar qabla an ya'rifa tahriima mu ne mii man nag li feeñ daa mel ni Seydina Abu Dharr parce que tax mu naan yenn saa saam waaye yenn saa saam ah nit ñi kat góor ñi kat boo leen ŋaññee eh, ñoom dañuy ŋaññi sa baay ak yaayu nit ko leen ŋaññ mu ne li feeñ dafa mel ni moom lii jàppul woon ne lu garaaw la jàppul woon ne lu xaram la quoi parce que peut-être que ah. <laughs> laa yuhibbu Allahu al-jahra <laughs> bis-su'i min al-qawli illa man zulim peut-être Imaam al-Hafiz waxul lool mais man maa wax mais peut yu mel noonu la jàpp kene borom bi bëggul <laughs> ah di feeñal ci wax loo xamante ne nii lu neex lu lu lu ñaaw la quoi waaw waaw lu dul kañu tooñ amaanoom daa jàpp ne waa ji daf moo ko moo ko tooñ quoi que mu jàpp moo tax muy justifié wu ko yeneen saa sa waa yeneen saa salaam ah, man ma foog ne. man sabbar rijaala sabbu abaa wa umma yoneen saa sax mane ne ko ma ne innaka mru'un fiika jaahiliya kon loolu du excuse waaw amul ne man waa ji parce que tooñ léegi ngay wax lu ëpp loo xam ne sariya mayu la ko waaw loolu moom amoo ci droit voilà kon nag loolu mu ne kon lii feeñ dafa mel ni <laughs> moom xamul ne woon ne lii dal na ko te loolu mooy dëgg-dëgg loolu la sax. moo taxoon bi koy euh, euh, bi nga xam ne ci la ko leen tibay saa saa wax mu naan ko ah yeneen saa saa ni ne ko innaka mruun fii ka jaahiliya mu naan laa saati yaa li ma min kibari sinn ànd ak fi ma toll ci ay at ak sama ni ma magee nii yeneen saa saa ne ko naam waaw mu affaire bi jaaxal ko ko waa ndax loolu dafa nekk lu nëbbu woon ci moom comme waa feebar yu bari day nëbbu ci nit ak loo baax baax lool moo tax euh, kenn muccul lu dul ko yàlla mucc la ah. waaw moo tax nit dina am défaut yu bari yoo xam ne moom du ko xam sax ne am na ko waaw du xam ne du du nekkul ne waa ji daa bon rek wala daa daa mel nii daa daa daa bañ a faju daa bañ a kii déedéet moom ci boppam moo xamul ne loolu moom défaut du ko xam moo tax Seydina Abu Dar jaaxle waa man ak ni ma magee nii ñëw ba fi ak ni ma tollu cay at ah yonent saa salaam jaahiliya des na ci man te gis nga Seydina Abu Dar niñ yi génn ci jaahiliya googee rek ba frère am bi Unay su jógee ne leen ne ko woon yow dem Makka ne ko man gis naa Makka koo xamante ne nii yow Abu Dar boog yow yéen a bokk diine comme sa diine la nekk mu ne ko ah waaw nee na mu dem fekk fa yonent bi alayhi salaam gis nga ni mu teelee bàyyi woon li ay ñoñam doon doon jaamook yooyu yëpp jàppoon ne moo gëmoon na ne ñii ay cànkoté lañ nekk ak ak ak liñ nekk comme ni nga xam ne frère ba <laughs> muy muy am woon nag yeex ah Amru ibn Abasa tamit looloo ko kii woon looloo ko kii woon ci frère am bi ah moom ndax ñoom ñoo bokk yaay voilà ñoom ñoo bokk yaay moom tamit looloo ko looloo ko looloo ko dalo loolu lool la woon loolu la woon tamit a moom Amru ibn Abasa Abasa it loolu la woon eh, Abasa it loolu la woon voilà kon loolu lu ama am solo la mooy dafa am yoo xamante ne nii day nëbbu ci nit ki de telle sorte du yëg ni sax am na ko moo tax Seydina Abu Dar jaaxle ni yoneen saa sallam ànd ak fi ma tollu ñay at ni ma magee man euh, loolu damaa dal mu ne ko waaw mooy am nga jikko boo xam ne jikko ñu riir ñooñu laata li sa muñ amoon bu des ci yow Allahu akbar kon loolu lu ama am solo ah waaye nga xam ne sariya da koo ŋaññ moo tax tamit loolu tamit nit boo ko xamee bu dee dalaa dal xamoo ko buñ la bu dee ku ko xam ku ko détecté ci yow xamal la ko ku ko ku ko détecté yow xamal la ko loolu tamit nanga pare nag ngir defar sa bopp tamit waaw waaw mooy na nga parfaire sa jikko yooyu na ko fexe dindi moo ne Seydina Abu Dar depuis boobu la jàpp loolu waaw ni'mal murabbi wa ni'mat talib est-ce que jàngale moom yonent bi alayhi salaatu salaam waaye est mu doon jàngal taalibe bi di Seydina Abu Dar depuis boobu la jàpp ne léegi jeex na ak li koy saa saam tegal waaw akbar innahum ah fa man kaana axuhu taxta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul wal yulbishu mimma yalbas wala tukallifuhum ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum fa a'inuhum alayhi dippi boobu Seydina Abu Dar jeex na jaamam bi mu am li muy lekk lay lekk li muy sol lay sol jeex na <laughs> waaw nit lii looy lu normal bi ñun ñaata défaut lañ am ñu wax ñu suñu defu ñuy mer waaw waaw di di bañ ne amuñu ko waaw du yéemu ne dañoo yéemu nekki loolu am nañ ko déedéet dañu dañuy nii ne loolu amuñu ko loolu amuñu ko non melu ma noonu yéen a kooku nan lay fajoo ci loolu waaw yow médecin ne la sawaay lii moo la dal moom moo ko jàng jël ay matériel am kii yëpp diagnostiqué la dugal la ci pib yëpp yëpp. ni la lii moo la dal nga ne non loolu dalu ma sama dënn bi day metti rek waaye li nga ne lii la du loolu non daa mettiwul sax waaye que am na benn kii boo xam ne buy sonné ci biir lool loolu man docteur non loolu man aw ma ko ah léegi kooku nan lay fajoo ci loolu bi ci fajoo ñun nag loolu la dañuy yor jikko yu ñaaw yoo xamante ne amaana ñenn ñi ñoom xam nañ ne lo am na ñoo xam ne xam nañ lu bon li leen li li nga xam ne moom lañ am waaye am na ñoo xam ne xamuñu comme niñ gis léegi. day am lu loo xam ne dafa nëbbu ci ñoom du lu baax mais xamuñu ko mais buñ la ko détecté nangu ko mu ngi mel ni waa ji di def thèse wala di bind def benn rapport wala benn euh, maîtrise mais da ngay bind ba pare jox ko ay nit ñu lay corriger gis nga humilité boobu nga am alhamdulilah ba nangu nit di la corriger te bu boobaa kontaan ci moom di ko gërëm mais noonu képp nga war a mel ci nga xamante ne nii. daa gis ci yow mu ngi mel ni sa feuille la gis ab erreur mu laan la ah diw bu ma sañoon di lii bu ko doxalee te wu nangam ak nangam ah diw fii sañoon ah yéen waane quoi waaw nii rek ngeen mel nu ngeen duggul ci seen yoon nekk walla yaa billah sawaay te ngaa ñaanal sawaay lim la wax daa daa ñaaw